ay le loo xam ne amul benn fondement mbir yi lépp ay nar la woon ana bombe de destruction massive yeen ñu doon wax ana ana ana image yeen ñu doon wan keroog ci ay 2001 2002 ba ngir mën a dal ci al Iraq loolu lépp nga xam ne lépp di ay nar ay information moo tax information ci l'islam dafa am eh, dafa am solo mun <coughs> nag jullit ñi nag bi nga xamante ne nii ci lañu bàyyi nekk li nga xamante ne taxaw ci sunna lañu ko neenal bàyyi ko kufaar yi nga xamante ne nii mooy ne information point de presse yu baax yépp waaye tamit yi nga xamante ne mooy média yi ñu bàyyi ko ñoom moo taxit ñoom gis nga bi ñu ko yoree ñoom yéefér yi lan lañ ñu defal mooy ne li ñu bëgg gëm la ñuy doxal yéen yi nga xamante ne daanaka ak ak ak sa personnalité rek da ko doon bañ waaye da nga ko doon bañ loolu lan lañ mujjee def mooy ne dañoo mujjee di ko teg di ko wane ci télé yi di ko jaaral ci média yi di ko waxtaane di ci def ay débat de ba ñu miin ko léegi ba mbir bu ñëwee di ko légaliser du nekk dara ci ñoom kon nag loolu lu garaaw a garaaw la moo tax li nga xam ne mooy côté média yi ñëw nekk ci koo xamante ne nii mooy ne mooy investigation ci xabaar yi ñu lay jox loolu nag dafa laal kemul naan journaliste laa loo man di doon toog fi di nettali yoo xamante ne nii yàq der la tudd yàq deru nit ñi ñooñu yow na nga xam ne sori nga ñi am appartement ji kir alayhi salaatu wassalaam yor sa carte de presse di yàq diggante yi di nettali yoo xamante ne dara la ci wax na la ab corbeau bu ñëwee wax im jaakum bu leen dikkalee faasiqun ab corbeau koo xamante ne dafa génn topp bi na ba ngeen ci xabaar fatabayyanu na ngeen leerlu ndax yow waa ji bañ nga ba kóor boo nga koy woowe mooy xamoo exactement mooy kan wala kenn la koo xam ndax day teer turam bëggul ñu xam ko wala même bu ko xamee mooy ne yow dara la ci leerul ndax keroog rek la joor a nekk ci nguur gi lii muy wax te newoon fi ay at ñoom te waxul noonu dara ñëw tey naan nag tey nag damaa génn ci mbir yi lan moo la wan ne loolu dëgg la ana lan mooy génn génn na ci ñooñu di joxe ay information <coughs> mu ne loolu lépp fa tabayyanu na ngeen ko leerlu waaye it loolu loolu ñépp ko war a doxal mooy gis nga waxoon naa la ne gis nga nit ñi bés buñ doxaloon réeglu muhaddisuuna yi ci suñu dund gi ba léegi sa dund dundu yi kenn ku ko doxal kenn du la dàq ak dund mooy ne yow mbiri information yu ñu la jox nga leerlu ko bu ko jaree sax nga ne ko ha diw moo wax lii comme lañ la waxoon ne maamu suñu sëriñ rahmatullahi alayhima wa radiya anhuma daal wax lam ñu doon nettali naan moom noonu lay noonu moom la ñuy nettali naan loolu la doon def boo ko nettalee benn mbir naan ne nettali ne ko diw mu daray lax ne la ana lii nii nga wax ci kan nga ko nangoo boo nee koo diw mu daal di ne ha diw nga ko nangoo mu ne waaw mu solay lan dew ba ca diw ne ko moo diw diw nee na ma lii de ci yow la ko nangoo yaa wax lii ana yow ci kan nga ko nangoo waa waajooju wax ne diw laa ko nangoo mu faru dàllam solaatu dàllam demaat ci kooku noonu la koy toppee toppee xam nga ne kooku kenn du ko wax waxi caaxaande wala loo xam ne dëgërul mooy ne loolu ku ko appliquer sa dund da ngay simple mooy ni gars yi te tamit mooy aw fen dootul dugg sa nopp te tamit aw jëw dootul dugg sa nopp ndax gars yi dañ lay noppal ndax dootuñ la ñemee loolu nag mooy li nga xamante ne jullit bu ne noon nga war doxale mooy ne fexeel bépp bunt boo xam ne buntu alkane lay ubbi ci yow nga nga fexe koo tëj te ni koy tëjale mooy doxe li nga xam ne mooy alquran ak li nga xam ne mooy njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag loolu bu ñu ko defoon képp koo xamante ne nii dafa ñëw fekk seenu seenu famille wala ñoo xamante ne ànd lañuy yàgg ñoo xamante ne dañoo mas ànd kenn ñëw wax la yow ci keneen ki loo xam ne du noonu mooy ne loolu waxoon nañ la ci wàllu namima walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ masalaay namima li nga xamante ne mooy ak tas digganteeg yooyu yépp li nga xam ne noon lay joué gisoon nañ al imaam ki nga xam ne mooy al imaamul Ghazali rahmatullahi alayhi li mu ci waxoon ci ihya ulumuddin li nga xamante ne nii moom la wax ci wàllu woowu te yaataloon nañ ko walillahi alhamdu wal minna li nit ki di dàqe li nga xam ne mooy namima mooy li nga xam ne mooy ak rambaaj ba nga xam ne loolu problème boobu moom dootu ko xam daana ko roy dégg kese mooy ne ku mel noonu ñëw di wax waxu yàq moom mooy da ko dul gëm sax ba nekk fi naan da ngay da ngay wër a ko seetaat déedéet kooku da dul gëm ni ma wax waaye nag mooy bu dee ne nit la koo xam ne faasiq waajal bu boobaa yow bul ñëw rek dal ci kaw say noon de yoo xam ne du ñuy jullit noonoo leerlul fatasabato te loolu moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon doxal gis nga ci xare yu bari ak sariya yu bari bu mbir yi amee day yónni taliya koo xam ne day dem nekk mission d'observateur ngir xool gaayale ñi nga xam ne moom la dégg lañ def ngir mu dem xool est-ce dëgg-dëgg lii ñuy wax noonu la deme wala déet kon nag nañu jàpp aaya bi bu ñu bëggee bokk ci ñi nga xamante ne alayhi salaatu wassalaam daf ñuy boole ci boppam may ñu appartement ñu am këram yi mooy ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm yàlla in jaakum faasiqun bi naba bu leen ab kàccoor ëndalee ab information fatabayanu na ngeen ko leerlu ba bu ko defee du ngeen dal ci ay nit ba pare ci ak ñàkk xam ci ak réer ba pare nag ngeen mujj nag li ci li ngeen def bi weddi loolu du leen dal kon nag loolu lu ama am solo la fii daal lenn lay jàngale mooy borom bañ a parax-paraxe bañ nekk koo xamante ni nii da ngay ndax al ajalatu min ash-shaytan ndax li nga xamante ne mooy parax-paraxe mooy ak yàkkamti loolu min ash-shaytan <coughs> loolu ci shaytaani la jóge ay at-tabayyun min allah loolu li nga xam ne nag mooy ak leer lu nag nga xam ne buñ leen dee information nga teey ba xam ni mu demee dëgg-dëgg nga bañ a yàkkamti daal di topp say neer ak sa mer ak say passion ak yooyu déedéet loolu nag mooy nga teey noonu ba leerlu mbir mi loolu ci borom bi subhaanahu wa taala lay jóge waaye ëppal ak parax paraxi lu la tëll rek nga ne dam mën a loolu la defi nga wàcc mooy day moom day jóge ci shaytaane ndax moom bëggul ludul an innama yuridu shaytaan an yuqi'a baynakum al-adawa al'adawata walbagdaa fi alxamri walmaysir wa an wa yasuddakum an dikrillahi fa antum muntahun mooy ne shaytaane de toute façon li mu bëgg mooy daal di soxal daal di def seen diggante al'adawa ak li nga xam ne mooy noono walbagdaa ak li nga xamante mooy bañe def ko ci li nga xam ne mooy alxamru walmaysir ak yooyu yëpp mooy ne li mu koy defe ci alxamru ci sàngara ak almaysiru ak jeu de ak jeu de hasard yi jeu de cartes yi noonu fipp foo xamante ne nii jàpp ne am na fa porox ndollu ki ngir yàq diggante moom iblisul la'in alayhi min allahi ma yastahiquhu dina ko def loolu moo tax nag kon fii dañuy woo nekk boo bëggee am jikko yoo yële boo bëggee am ci kër yoo yële ci néeg yoo yële mooy ne da nekk koo xam ne il faut jikko ji mooy il faut bu nekk ci yow mooy jikkooy teey dal doo parax baraxe lépp roo xam ne lañ la indil ci wax ci information ci lu ne doo tëb rek jàpp noonu dem jàpp nag wax def ko dëgg ñëw ci mbooloo mi naan leen diw def na dégg naa diw moo def wala sax nga ñëw naan diw def na te mbir yi daraa la ci leerul moo tax loolu moom dafa dekk lu désolation désolation bu rëy la ngay gis ay kilifa diine yoo xamante ne nii dañuy dégg ñu ne diw nee na rek ñu daal di jóg di àtte ci diw moo male di wax ci moom yoo xamante ne nii yu doy waar la te moom jullit la kat ñuy wax ci moom lu doy a waar ba daanaka sax xaw koo génn ci diine ji te wallaahi boo leen laajoon boo leen laajoon ne leen mu way yéen yi moom lii nii ngeen di wax moom est-ce que yow moom yaa ko dégge ci moom wala foo da dégge wallaahi du la mën a wax ne moo ko dégge ci moom kon nag loolu lu doy waar la moo tax loolu nañ ci bàyyi xel suñu boroom subhaanahu wa taala di continuer ci aaya neuf bi mu ne wa in taa'ifataani min almu'miniina qatataluu fa aslihuu baynahumaa fa in bagat ihdaahumaa ala al-uxraa fa qaatilu allatii tabghii hattaa tafii'a ilaa amrillaah fa in faa'at fa aslihuu baynahumaa bil-'adli wa aqsituu inna allaha yuhibbul muqsitin suñu boroom subhaanahu wa taala mu ne wa in taifataani min almuminin mu ne bu ay ñaari kuréel min almuminina ci waay ngëm yàlla yi iqtatalu daal di xeexe jàppante seen mbir fa aslihu baynahuma na ngeen yëwanal seen diggante fa in baxat ihdaahuma ala al-uxra bu beewee benn kuréel bi ci ñoom bu beewee ci beneen bi fa qaatilu na ngeen ànd ak beneen kuréel bi ngeen daldi dal xare allati tabghi kuréel bi nga xam ne moo beew bañ a dëgg bañ a dellu ñëwaat ci dëgg xataa ba kerataf yi alay dellu ilaa amrillah ci ndigalal yàlla ta mooy ñëw ak ndiri nga xam ne moom la ne nañ ko doxal mooy ne dëgg gii nga xamante ne mooy moom moom mooy mooy mbiru yàlla fa in fa at bu dellu see nag fa aslihu na ngeen yewanal baynahuma diggante ñaari kuréel yooyu yow yi nga xam ne dafa amoon différent problème dafa amoon seen diggante bil adli waaye ngeen jaare maandu wa aqsitu na ngeen nag mooy maandu na ngeen maandu nag ngeen ko jaare ci maandu te maandu inna allaha ndax buur yàlla kat yuhibbu dafa soppal muqsitiina ñi nga xamante ne ñooy mooy maandu ñi lii nii suñu boroom subhaanahu wa ta'ala da ko wàcci sababu nuzul bi ku mel ni al imaamu ahmadu ibn hanbal rahmatullahi alayhi daal dina koy solo daal dina koy nettali muy xadiisu sayyiduna anas ibn malik radiyallahu taala anhu wa arda mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na dañu ko ne yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam de boo dikkaloon ki nga xam ne mooy abdallah ibn ubay waxoon nañ la nag aaya yii nii waxoon nañ la saar bi am na aaya yoo xamante ne nii wàcc nañ avant li nga xamante ne mooy xew-xew waa banu tamim di wafdu bani tamim lool waxoon nañ la ko moo tax lii ñii nag ci la yonent bi wassalaam dañ ne ko law atayta ibna ubay na abdallah ibna ubay dañ ne ko boo dikkaloon Abdallah ibn Ubay de moom loolu de dina nekk lu baax ndax ñoom dañoo saxaaba yi dañoo gisoon ne moom mooy ne amaana loolu dina gën a tax mu nooy xolam nooy ci lislaam ndax ñu bari xamoon nañu ne ñenn ñi xamoon nañ ne waaj ak naafiqam dafa leeroon mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam en tout cas ñu ne ko law atayta Abdallah ibn Ubay ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam de boo demoon ci Abdallah ibn Ubay léegi fantalaqa ilayhi nabi sayyidina anas mu ne ibn malik radiyallahu anhu yenent bi alayhi salaatu daal di dem daal ci moom ba nga xam ne ci la dem ànd moom warakiba ximaara mu daal di war li nga xam ne mbaam la waroon moom alayhi salaatu wassalaam mu ngi waroon mbaam léegi nag mu ñëwee ci abdallah ibn ubay ànd ak ñi nga xamante ne ñooy jullit ñi bi ñu agsee nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam say eh, abdallah ibn ubay nag mu ñëw ci moom fekk ko fa mu newoo ca quartier ba mu newoon abdallah ibn ubay naan ko sori ma waay ndax kat maa ngi waat ci yàlla ne kat sa xetu mbaam gii kat mu ngi may sa xetu mbaam mii nga war kat mu ngi may sonal allahu akbar unzur ila ma yaquluhu almunaafiqul xabiis ki nga xam ne mooy naafiq bu bon bi ki nga xam ne mooy rasul nifaaq bil madina moo doon tetu naafiq yi ne woon madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko sori maag sa mbaam nii ndax kat sa xetu mbaam mi mu may sonal waay waay xet gi waay kenn manu fee noyyi waay ba fi jaaree ba ba nga fa ba léegi ak sa mbaam mii nga yor léegi nag bi mu waxee lool am kenn ci saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ci ñooñu ne ko hee wallaahi maa ngi wat ci yàlla ne mbaa waay xetu mbaamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo dàq sa xet yow Abdallah ibn Ubay fopp toppal fële nga naan lan léegi nag bi mu waxee lool léegi mooy saxaaba boobu daldi daldi mer wax ko loolu Abdallah ibn Ubay nag gaayam toogaloon ci mbokkam yi ci naafiqi daal ni mer waaye tamit ñi nga xam ne ay jullit lañu te bokk ak moom moom ci waa ba ci ci waa ahlul madina ay jullit la ñu waaye jàppoon ne moom ba léegi gii daal moom mooy def nag yell erreur mais jullit la ñoom nag ñu daal di nag daal di jóg ngir nag bi mu jógee nag ay gaayam partisan wam yi naafiq yi jóg di dal kële léegi jullit ñi àndoon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam di dal seen kaw léegi nag ñeneen ñi nga xam ne sax ñu sincère lañ ci fee di di di dóoranteeg ñeneen ñi ci des léegi nag loolu bi mu xewee nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam fexe di leen noppiloo fexe di leen dalloo ndax problème am na fitna kat am na ndax kat fin na am na mooy mbir moom daanaka bu yaboo rek ñu fexe nu ñuy def ba ba boo man leen a boole ñoom mbir yi yi dal lool nag bi nga xam ne ci la xew nag ci la suñu borom wàcce nii ne yaa ayyuhal ladina amanu in wa in taa'ifataani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma wa in taa'ifataani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma bu dee ne dafa am ñaari mbooloo ñaari kuréel ci jullit ñi dañoo jàppante dañoo nekk ci xare wala dañoo ñëw nekk ci tension yu vive yoo xamante ne nii ci xare la jëm wala ñu ngi dóorante wala ñu ngi ci xare wala ñu ngi nekk ci ay ay escarmouche yooyu fa aslihu baynahuma bu leen toog naan comme ñun jullit ñi léegi naan où sont les nations unies que conseil de sécurité se prononce yëfi caaxaan yooyu mooy lan yooyu boo koy dégg wallahi yow doo bëgg lu dul at nga jooy ak deret ba de la dem nga jooy baraasu deret yi ngay rongo ñi nga jooy deret boo déggee lool wallahi sa xol bi day jeex jeex jeex goo xamante ne nii nga gis guerre Irak ak Iraq ak Koweït naana julli ñi est dañoo jóg ngir daal di koy lijjanti ngir daal di dox diggante ba déedéet waaye nag nañ def dañoo woo ñi nga xam ne mooy al américain ak ñi nga xamante ne ay Nations Unies qu'il prononce te ñoom sax xaar xaaruñu duñu xaar sax ñu leen di wax bu dee seen intérêt la ñu leen di wax prononcez-vous ñoom duñu xaar loolu li ñuy def lenn kese la mooy ne ñoom ñooy prononcer seen bopp ndax seen enjeu sécurité ki seen intérêt économique ak loolu socio-culturel mooy jouer léegi nag boo déggee jullit ñi di wax loolu sa xol bi day dagg. bu ay problème amee entre ñi nga xamante ne nii mooy Turquie siri Syrie wala biir Syrie ak yooyu problème yi buy xew réewu jullit ñi problème yi fa am nga xam ne xare yu bari ya fa am guerre sibil yi pourtant ba muy débuté am na ñoo xam ne mënoon nañ koo dox waaye dañoo doxalul li alquran wax ndax kat alquran dane nag boo koy dox mooy da ngay da ngay am ay conditions yoo xamante ne nii moom ngay remplir mooy nag mbir mi doo ñëw di far fenn moo tax mu ne da ngeen koy def bil adli fa aslihu baynahuma bil adl na ngeen daal di yëwanal seen diggante bil adli ci maandute yow lépp loo même loo jegeeg jegeeg ñeneen ñi ci wàllu aproche politique ak li xamante ne mooy vision politique beneen kuréel bi wala li ngeen di jege-jege mu gën a nekk sa voisin que ñeneen ñi loolu lépp waroo ci jouer ba tax di ko faral déedéet mbir yi danga koo war a teg ci li nga xam ne mooy ak maanute boo gisee ne ñële ñoo am dëgg nga delloo leen seen dëgg boo gisee ne sama gaay yii nag ñoom de ñoom nag wax dëgg ñoo tooñ man leen yow kat yaa tooñ ndax unsur axaaka zaliman aw mazluma dimbalil sa mbokk zalima moo xam dafa tooñ aw mazluman wala dañ koo tooñ mooy ne lay demee <clears throat> jullit ñi loolu dafa waroon a force boo xamante ne ay nit ñoo xamante ne ñooy dox médiation saa su ne bu yàqu-yàqu amee ci diggante moo xam réew la waaye naka noonu lay ame moo tax gis nga ci alxuraan ba muy wax ne ñaar ñi nga xam ne ñooy ñooy dencante sax bu problème amee na yónne hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaahan yuwaffiqi llahu baynahuma suñu boroom subhanahu wa mu ne couple bi nga xamante ne nii way dencante yi bu dee ne problème daa am seen diggante na ngeen yónni koo xamante ne ni ku xerañ la am xel tama nekk médiateur koo xamante ne nii ci waayu waaju góor gi lay bokk ci côtéem lay jóge wa hakama min ahliha ak koo xamante ni médiateur la ko am xel la ta ko mën a discuter la ta xelam leer xelam leer mu nekk min zawil albab ngeen yónni leen ñoom ñaar ñu discuter ci problème bi nga xam ne boo xew ci couple bi bu ko defee bu suñu borom nee na bu dee ne ñoom ñaar ñooñi in yurida islaaha bu dee ne dañoo namm li nga xamante ne mooy mooy lu yiw yuwaffiqillahu baynahuma ca saase suñu boroom subhanahu wa taala dina dëppale diggante couple boobale ba defaraat seen diggante def ci li nga xamante nii tension yi amoon seen diggante dina ci suuy ndox mu sedd waaye dina ci suuy ndox mu sedd loolu mooy li nga xamante ne nii loolu nag mooy li nga xam ne mooy bokk na ci tumuranke ndax nit ñi kat bu dee maye jamonoy maye moom ku nekk dinañ ko dinañu woo imaam mu ñëw dinañu woo ku nekk nit ku baax ku ne ustaas dinañu ko woo ngir ñu fekkee may gi waaye bu problème na ne au lieu ñi am xel te nga xam ne téye nañu seenu làmmiñ man nañu téye seen làmmiñ te noppi te téye seen bopp te mën a defar duñ leen woo jamais te nga xam ne ku nekk ci ñaari côté yi rus nañ ko boo xam ne bu waxee mën naa defar duñ leen woo falañ leen di bàyyi moo tax day tas lu yàgg kenn du ko yëg loolu nag mooy mbir yi waruñoon a demee noonu xakama min loolu doxaluñ ko loolu ci kuubulin noonu lay demee waaye mbokkoo koo xamante ne nii ñoo xam ne ay mbokku deret lañu bu ñu amee problème gaa yi waruñoo def kuréel bu nekk yéen ngeen forme ay kuréel di jàppale ñii contre ñi ci des ñeneen ñi tamit def seen kuréel di jàppale ñeneen ña contre ñeneen ñele loolu lépp lool minan nam minan nam minan namima loolu dafa bokk ci grambaaj ak yi nga xamante ne nii façon li ñu mel noonu ñoo ñu yées ci ñuy borom bi subhaanahu wa ta'ala bind ñi nga xam ne ñoom ya yas'awna bayna naasi fasaada ñooy dox diggante nit ñi di fa def li nga xam ne mooy am mbon ñooñu de mooy ñi nga xamante nii ñoom ñoo yées ci ñi nga xamante ne ñooy ci nit ñi ñooñ ñooy ñi yées ñi nga xamante ne nii poison lañ boo xamante ne nii fu ñu nekk ci dëkk bi dañ leen faa war a jële moo tax yonent bi alayhi ne woon boo gisee nit muy dox bi yàq diggante nit ñi nit ñépp nekk benn muy dox ngir daldi leen daldi leen tàqali mu ne fadribu unuqa kooku dóor leen doqam ak jaasi kaayina mankaan kooku ak ku man di doon mooy faat leen ko kooku ku mu man di doon nangeen ko faat kooku képp koo xamante ni ak lu mu man di doon kooku atteem mooy na ngeen ko faat kon loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale waaye léegi ngay gis walilla waliyaadu billah ay mbokkoo di yàqu ñépp daal di toog mel ni dañ koo yëgul te ñoo ko gën a mooy toog nag naan ñun dañoo jàmbure te yow nga nekk ñoo xamante ni nii kat mooy say mbokk lañu loolu lu doy la walla nga xam leen moo xam mbokku dereet la moo xam mbokku lislaam la ñoo xamante ne nii ñoo doon ànd léegi nekkatuñu àndatuñu seen diggante yàqu mooy nag mooy nag daa war a am ñoo xamante ni nii ñoo war a jóg ngir dox loolu nga xamante ne mooy médiation bi loolu nag mooy li nga xamante ne nii jikko la joo xamante ne képp koo xamante ne nii dafa bëgg a am apartement ci kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam foog jikko jooju nga am ko nga nekk koo xamante ne nii mooy jikkoy puso ngay yor te doo yor jikkoy paaka mooy ndax boo ñëwee da ngay defar di tax di di daal di takk jël di boole loo xam ne dafa tàqale woon waaye doo jël mukk loo xam ne dafa àndoon nga leen di séparer loolu ya'adana Allahu min hada kon loolu ci fépp lay dox mooy fépp foo xamante ne jullit noonu la war a nekk ñokk ñoo xamante ne mafatixu xayr la ñooy ay bunti ñi nga xamante ne caabi yiw la ñoo xamante ne ay caabi la ñoo xamante ne ñooy ubbi buntu yiw yi loolu la jullit war a mel te la war a comporter woo te loolu moo war a nekk jikkoom ci defar bi nga xam ne moom lay defar diggante yu yàqu yi loolu nag kenn ginu cee war a taxaw ñi nga xam ne ñooy ay imma yi mooy imaam yi ak ñi nga xamante parents yi ak ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ak ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim mooy ne doo gis mukk mbooloo moo xam ne dañoo ànd ñu leen ñëw ñu tas te boroom xam-xam ba fa ne rawatina ñoo xam ne ñoom ñépp ñaari côté yépp déggal nañ ko bu boobaa ana lan moo ko teree dox médiation boobale mooy ne loolu dafa nekk lu ci kawam mu daal di doon moo tax ne wa in taifataani min al mu'minina qatatalu léegi nag mooy ne bu ay ñaari mbooloo ci jullit ñi daal di jàppante loolu farata la ngeen def ko moo tax it bés bu ngeen ko bàyyee lan mooy xew mooy ne ñeneen a koy jéem a def te du baax mukk moo tax xoolal problème bi am ci monde musulman gars yi boo ñëwee mooy mbir yi nan la ñuy demee mooy ay problème yoo xam ne ay problème de pays kese la wala ay problème yoo xam ne yu ndaw la woon gars yi au lieu jullit ñu ñëw régler ko seen bopp nan lañ def ñu bàyyi ko faar yi naan dañ koy régler mais ñëwee nu ñu def poison la ñu injecté ci seen diggante ba bu ko defee gaa yi yëpp dina nekk ay noon gaa yi dina nekk ay noon ne xam ne gaa yi léegi nan la def duñ ñëwee defal leen poison wu entre chiite ki sunnite mooy ne dañuy ñëw foo xamante ne nii ñoo ma sa nekk di dund ci jàmm maaye gars yi bëgg laa gëmloo nag ne la léegi gis nga problème bi xew entre ñële mooy problème mu chiite ak sunnite la léegi nag comme que yow chiite nga wala yow sunnite nga il faut nga positionné wu ci benn camp te yow sa camp comme que sunnite nga mooy sunnite yi yow nag kanta chiite nga mooy sa camp mooy chiite yi loolu nag mooy nga gis poison yi ñu commencé def buñ ñëwee ci côté boobu xam ne nag gars yi mooy ne buñ doxalee foofu ba pare foofu ñu ñëw nag ci foo xamante ne nii buñ ñëwee foo xamante ne nii nag xam nañ ne ñoom ñépp ay sunnit lañu comme ci nooru Irak nan la ñuy def dañuy fexe daal di leen jël beneen façon division mooy division entre arabe ak kurde naan ñi ay arabe lañ ñi ay kurde lañ comme que foofu xam nañ ne lañ doon doxal biir Bagdad mooy entre sunnite ak ay ay sunnite ak chiite ak ay nasiriya ca Basra loolu moom mënu la fii loolu ah, manu la dox fii ah, ndax saa yi ah. fii yii ñu fépp ay ay sunnite lañ léegi nan lañ leen def ñu daal di leen départager entre ñi nga xamante ne nii mooy ay kurde ci arab naan ñii ay akraat lañu ci kurde yi lañ bokk ñii nag mooy ñeneen ñi ci ñi nga xam ne moom lañ bokk mooy ci arab yi loolu nga xam ne mooy noonu la def parce que lan parce que ñun ñoo jouéwul suñu rôle ba ñu ñàkkee joué suñu rôle ñi ko nga xam ne ñoo ne ñoo koy joué ñooy ko faar yi te wara wara fa kayfa ida di'aabu lahu lahaa ri'aaw waykatu arab bi waxatina dëgg mu ne wara shaati yara yara dhibaanaha waa ji nga xamante ne ay gàtt la yor di leen sàmm sàmmkat bi nga xam ne ay juróom la yor ak troupeau la yor ay xaraki bay lay sàmm kooku de boo gisee mu topp ci moom yoro mi nga xam ne moo yoro bantam topp ci ginnaaw jur ji ñu song àll bi boo gisee bantam boobale mooy di leen dugalaat ci biir mbooloo mi ci biir mbooloom troupeau yi waaye bu amee benn ndeg ment wala yeneeni animaux yi leen nar a seen kaw ak tilliyeeg ñooñale mu daal di leen man a xeex ak ñoom dàq leen ci yatam woowale mooy ne nga xam ne sàmmkat bi moom day dàq li nga xam ne moom till yi lay fexe ba bu ñu laal li nga xamante ne nii mooy troupeau yi léegi nag laaj bi mooy est-ce que léegi nag dañ lay laaj bu dee ne nag till yooyu nga xam ne moom lay bañ ñu deje jege troupeau yi ñoom nag tey la ne ay wa till yi bàyyi leen ak xar yi ngeen ñu sàmm leen lan moo fay xew mooy dañuy saccager foofu yépp loolu nag moo xew léegi rek mburu faf ko fëriñ ci diggante li nga xam ne problème yi am ci diggante julit ñi nga xam ne foo dégg ñu naan que les médias que la que que la que les Nations Unies se réunissent yooyu ngay dégg tamu mu dox diggante Irak yooyu ay jullit nga gis tañ ca Syrie pareil mooy entre le régime ay jullit lañu ak l'opposition mais fan lañ koy lijjantee ila Genève fii ci Nations Unies nee nañ fa lañ koy wa lañ koy régler moo tax dara du mas a régler jullit ñi nag ku nekk nekk sa dëkk mel ni mbir mi daal di looy concerné léegi nag loolu mooy li nga xamante ne kawte mooy li nga xam ne catastrophe bu mag la mooy ne ba ñu ko bawee li ñu def mooy ne noonoo ndax noonoo ko gaa yi di di saxal fële ga noonoo ko nga xamante ne nii moom la gaa yi di di di saxal fële mooy fi noonoo gi nga xam ne moom la ñu saxal ca ña xewoon ca réew sàngam noonoo boobu mooy ñëw ba ci sa kër yow ba ci sa réew nga xam ne dafay am ay répercussions nga xam ne mooy na la xaw fële ndax mbir yi loolu la rek mbir mi moom benn lañu mooy bés boo fi kiiwee naan sama yoon new ci sa sa kaw lay këpp rek kon loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di jàngale yonent suñu boroom subhaanahu wa kon loolu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàngale te suñu boroom subhaanahu wa taala wax ko ci alquran nii mooy bés buñ fi bàyyee lool lenn mooy xew mooy ne dara du xew ana lan mooy xew mooy ne lii xew mooy yéefér yee koy jéem a defal suñu bopp te ñoom seeni intérêt la ñuy doxal mooy dañuy fexe daal di sànni li nga xamante ne dugal ak mbañante suñu diggan seen diggante jullit ñi kon nag suñu boroom ne fa aslihu baynahuma na ngeen yéwénal seen diggante bu dee dafa am ñaari kuréel ci jullit ñi daal di jàppante na ngeen ru na ngeen na ngeen seen diggante fa in baghat ihdahuma bu ngeen ñëwee nag di def médiation am benn boo xam ne parti boo xam ne moom dane yoonam newu ci entêté wu ne sama yoona ci newul man damay continuer ci li ma newoon dara man daal sawaay kenn manula tax xare bii ma nekk ak moom ma bakku bu boobaa mu ne yéen ñi ñëwoon di def médiation ak gaa yi nga xamante ne nii ñoom ngeen di kiiwol na ngeen ànd yéen ñépp ngeen dal ci kaw parti boobu nga xamante ne nii moo bañ léegi mu ne noonu ngeen di def waaye bu dee nag nangu na nag daal di ñëw ci dogalu yàlla mooy ci dëgg gi mu ne bu boobaa nag fa aslihu baynahuma bu ñu ñëw rek ne teg nañ armes yi ngeen ne kon baax na ngeen dem seen yoon déedéet fexe leen la taxoon damm-damm bii am ba noonoo am ba ku nekk jëli arme fexe leen loolu ngeen récoler mor ngeen récoler morceau yi ba loolu dootul xewaat seen diggante ndax tension yu mel noonu kat lu ndaw mën na koo taalaat lu ndaw man naa xewaat rek bu ko defee gaa yi tudd yooyu rek ñu daal di tëbaat ku nekk arrose arme gaa yi nara den ci arme yi kon bu ñu dee ne nangu nañu médiation fa bil adl na ngeen yëwénal seen diggante bil adli ci ci ci li nga xamante ne nii fi bil adli mooy ci maandu te waqsitu te yéen ñiy jox médiation bi nag na ngeen maandu nekk ñoo xam ne ay nit de digne de confiance lañ nit ñoo xamante ne nii ñu maandu lañ ndax inna allah buur yàlla bokk na ci jikko yi mu gën a sopp mooy al muqsitiina gaa yi nga xamante ne nii dañoo maandu kon beneen jikkoo ngoogu boo xam ne ku bëgg am ci comportement ci appartement yi loolu il faut nga jikkoo ko mu ne innamal mu'minuuna ikhwa fa aslihu bayna axawaykum mu ne innamal mu'minuuna ixwa innamal mu'minuuna ixwa mu ne dëgg-dëgg li nga xam ne mooy way ngëm yàlla yi ixwatun ay mbokk nañu fa aslihu na ngeen yëwanal bayna axawaykum seen diggante mbokk yi wattaqullah te na ngeen ragal yàlla inna wattaqullaha la'allakum turhamun na ngeen ragal yàlla bu ko defee turhamuuna mu daal di leen yërëm kon suñu boroom subhaanahu wa ta'ala kon loolu la ne jullit ñi ñoom ñépp a yem mooy laa fadla li arabi ala ajamiin illa bi taqwa mooy ngëneel amul foofale mooy ab aja ab arab gënul ab aja ab ab ajami koo xamante ne noon arab la dul ci ragal yàlla waaye it nañu xam ne ñun ñëpp ay mbokk nañu mooy li ñu boole mooy islaam mooy li gën a loo xamante ne xéewal ji suñu boroom subhaanahu wa taala daal di defal ki nga xamante ne mooy ab jullit moo tax nag mu suñu boroom subhaanahu wa taala ne yéen rekk yéen a nekk fi eh, ixwa ay mbokk kon nag fa aslihu na ngeen yéwénal bayna axawaykum seen mbokk yële seen mbokk googee ndax mbokk dañ ko yéwénal maanaam bu kenn toogee ku nekk rek jàpp ne mbokk gi moom ak fayaate laa ko lebalante mooy loolu du loolu ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax mu ne silman qata'ak na ne nga nekk ki nga xamante ne nii da ngay jokk ki nga xam ne daf laa dog ndax mbir mi mooy ne suñu boroom yow daf la koo digal waxu la nga fay bor de déedéet bul toog mukk naan diw moom man rek koy woo duma masa woo man daal maa ñàkk fayda wala man rek kay dem këram moom mu toog jamais bu tànkam bii masula tegu sama kër loolu du yoon ak yooyu yow loolu waroo koo xool li nga war xool mooy damay jaamu yàlla suñu boroom moo ne innamal mu'minuuna dëgg-dëgg jullit ñoom dong képp rek axwa ñoom ñooy mbokk mooy fa aslihu mu ne kon na yéen yewanal bayna axawaykum seen diggante yooyele wattaqullah loolu nag bokk na ci li koy yéwénal mooy di joxante kado moo tax mu ne tahaadaw dee leen joxe kado bu ko defee tahaaboo bu ko defee di ngeen soppante ndax loolu dafa bokk ci nga xamante ne nii day indi li nga xamante ne mooy ak soppante ci diggante nit ñi ay yàkkalanteeg yu mel noonu ak lépp loo xam ne joxante kado loolu dafa bokk ci nga xamante ne nii day gën a tiise ay ay ay ay ay ay ay mooy ndax parce hablal mawaddati jaddadooha mooy yooyu da nga koy yëwén na ngeen koy dangeen koy renouveler mooy buumu cofeel gi du ngeen toog rek naan mu ngi fi garaawul ndax iblis du bàyyi noonu rek ngeen naan mu ngi fi noonu day fexeelu ko yàq kon nag jullit ñi ñoom ñoo war a jóg ci loolu le te jullit bi mu war a xam ne lépp loo xam ne dal na mbokku jullitam ci mu ngi mel ni ci boppam la dal comme ni alayhi salaatu wassalaam wax ne al muslimu muslim laa yadlimuhu wa laa yuslimuhu suñu boroom subhaanahu yonente bi alayhi salaatu wassalaam mu wax ci xadiis boo xamante ne ñi muttafaqun alayhi la muy xadiisu Abdallah ibnu Umar ibnu al-Xattaab radiyallahu ta'aala anhumaa wa ardaahuma mu ne almuminu mu ne yenente wassalaam nee na ki nga xam ne mooy jullit bi wammatu axul muslim moom mooy mbokku mooy jullit mbokku jullita mooy mbokkam laa yuzlimuhu du ko tooñ wala yuslimuhu te du ko livrer ay noonam jamais mu ne fi awni al abd kaana al abdu fi awni axi loola le muslim moo ci yokk bi ci saxiixu imaamu muslim ci riwaaya imaam al yi mu ne walla suñu boroom sub yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne wallahu fi awni mu ne buur yàlla nag du deñ di nekk ci ndimbal li nga xamante ne di dimbale ki nga xam ne mooy jaam bi maa daama al fekk maa kaana al-abd fi fekk nit ki mu ngi nekk ci service su mbokkam di ko dimbali na yëg ne boroom bi subhaanahu wa du yëkkati du deñ di nekk moom it di ko dimbali te loolu tamit la jullit bi xam ne mooy ne ñun ñépp ay mbokk lañ benn lañ bu benn jamee benn dëkk comme li wax ci beneen xadiis bi moom alayhi salaatu wassalaam mu ne mathalul mu'miniina mathalul mu'miniina fi tawaadihim wa taraahumihim wa tawaasulihim kamathalil jasadil waahid idhaa ishtakaa minhu 'udwun tadaa'aa lahu saa'irul jasadi bil hummaa was-sahar loolu al imaamu muslim al imaamu al imaam mu ngi ci saxiix bi muy saxiixu imaamul buxaari ak saxiixu al imaamu muslim ak beneen xadis bi nga xamant muy xadisu imaamu muslim nga xam ne suñu boroom subhaanahu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom neena al euh, mu ne misaalum exemple bu lit ñi ci seenu soppante ak seenu bëgganteeg seenu yërëmanteeg seenu jokkoo dafa mel ni benn koor boo xamante ne nii bu dee benn moo ci am problème di di nekk ci doo xamante ni day jàmbat mooy dafa am problème mooy feebar da koo dal mooy benn membre bu ko feebar dalee mooy ne yaram yépp lay affecté mooy nit koo xamante ne nii dangaa jël puso jam ko ci tànku kenn bopp bopp bi du ne man sama yoon newu ci bët bi du ne sama yoon newu ci mooy ñoom ñépp ñooy yëg metti bi mën a jullit ñi nag loolu la ñu war a mel mooy ne man boo fekk meluñu nii nag mooy ne suñu nekk jullit dëgg-dëgg des na ndax bu dee ne man jullit ba nekk Japon bu ko problème dalee sama yoon newu ci bu ko jullit bi nga xam ne moo nekk fi nga xam ne mooy Norvège bu ko problème dalee sama yoon newu ci waaye jullit bi nga xam ne nag moom moom moom dakaar la dëkk wala noir la bu ko mbir dalee problème dalee ma triste lool lool mooy man de man mooy loolu xam nga ne problème am na mooy ne man de triste ma parce ab jullit la waaye li may triste mooy ñoo bokk po man li may kii mooy asabiya man asabiya mooy li nga xam ne aljaahi asabiya ak li nga xam ne mooy hamiyatul jaahiliyatil ula mooy li nga xamante ne nii moo ma tax a agir waaye du leneen loolu nag du diine de mooy loolu waxoon nañ la tamit beneen beneen calamité booy dégg boo xamante ne nii nekkul lu dul wane ne li nga xamante ne nii mooy suñu ñàkk nekk benn mooy ne da ngay gis comme ci aj gii xew bu problème amee am bousculade am ay moram nga dégg mooy sénégalais bi mooy nation bu nekk ndax loolu nangu nañ gaa yi daal li ñuy pasar pasaree ci ay pays ay pays pukkus yoo xamante ne nii moom la ñuy tuddee dëkk nga xam ne ku ci nekk boo fa newee jàpp ne àddina bi moom ci yow la tàmbalee ci yow la yem nuulee turc nga jàpp na li baax ci monde bi mooy Turquie na ne li ëpp li baax ci monde bi ci Turquie la ne keneen ki it jàpp ne moom li baax ci monde bi ci ci Afrique la ne keneen ki jàpp it ne li baax ci monde bi moom mu ngi orop ku nekk jàpp loolu nga xam ne mooy ñu nekk ay ay ay pàcc-pàcc yoo xam ne Gambien bi jàpp ne li gën mu ngi Gambie Sénégalais bi jàpp ne li gën mu ngi Gambie mu ngi Sénégal Malien bi jàpp ne li gën mu ngi Mali keneen ki nga xam ne mooy burkinabé bi jàpp ne moom li gën mu ngi Burkina loolu lépp nga xam ne dara du ci dëgg saoudien bi jàpp ne moom fii mu ne gën gaa yépp parce fii daal xaramul màkkee ne loolu lépp dara du ci noonu ndax dañoo nangu gaa yi pasar pasareeñu ak ay puqus yoo xam ne moom lañuy tuddee dëkk moo tax bés boo xamante ne nii buskiraat wala musiba yooyu am na foo xam ne nationalité yu baree ci ne da ngay dégg ku nekk mu ngi yàkkamte di xool waay waaye ana mbaa ab sénégalais nga dégg ñenn ñi moom naan la mbaa ab sénégalais bokku ci nga dégg keneen wax leneen nga dégg keneen naan ho mbaa ab man ab algérien bokku nga dégg keneen naan ba ab marocain bokku ji buñ nee ko surtout man daal li ma xam mooy sénégalais yi moom loolu da koy dégg ci ñoom mooy bu nga xam ne ñenn ñi àgg nañ ci sax ba buñ neen ne ab sénégalais bokkul ci ñi faatu mu ne alhamdulillah alhamdulillah yaa subhanallah loolu na ko nga ko mën a waxe alhamdulillah ah kon mooy alhamdulillah c'est pas grave que le Marocain crève, que l'Algérien crève, que l'Australien crève, que le Pakistanais crève comme que sénégalais bokk ci rek alhamdulillah yàllallah xam nga ne ñooñu ñoo sori innamal mu'minuuna ixwa ñooñu ñoo sori li nga xamante ni nii moom lañ naan innamal mu'minuuna ixwa li suñu boroom ne innamal mu'minuun dëgg-dëgg ñi nga xam ne ñooy woy yàlla yi ñoom dong kepp kese ixwa ñoom ñooy ay mbokk loolu xam nga ne moos ñoo ko sori wallahu akbar loolu yéeme na kon nag mooy mbir yi loolu nañ ciy bàyyi xel mooy na gis nga boo newee koo xamante ne nii dangaa bëgg alayhi salaatu wassalaam boole la ci boppam mooy doo trier doo def ay tri entre jullit ñi doo sélecteur rek koo xamante ne da ngay nekk un musulman sélecteur sélecteur mooy di sélecté nit ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy ci ñi bokk ak yow couleur wala ñi bokk ak yow tarixa nga bokk yow ba xam ne ñoom rek lu leen dal daal ci lu metti moom rek ka lay metti waaye yeneen jullit yi sa yoona ci newul mu nekk ab deso dolleur ab deso xaw ma solidari solidarité solidarité boobu muy deso dooli do xaw ma lan mooy ne yéen solidarité bi waroon a am mu nekk le contraire yow daal fekk fii mu ne moom tariixa bi ma bokk bu dee nekk du gaayoo yoo am problème ah ñeneen ñi moom garaawul de ah moom désolé na désolation la rek waa ni kii la quoi problème bu ndaw la waaye bu dee sa tariixa kese loolu xam nga ne yow sori nga mooy ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam boo bëggee mu boole la ci boppam mooy ni nga soppi da ngay sopp jullit ñépp lillah ngir suñu boroom subhaanahu wa ta'ala ndax dangay xam ne moo leen boole yéen ñépp def leen ay mbokk ba pare mu ne moom innamal mu'minuuna ixwa dëgg dëgg jullit yi ñoom képp ñoom ñooy ay ñooy ay mbokk da ngay gis nag ñoo xamante ni nii ñi gina a feebar ci côté bi ñoom am ay xaritu yéefér moo leen gënal am ay xaritu jullit mooy nekk neexoog yéefér yi moo leen gënal fopp moo leen gënal junni yoon neexoog ñi nga xamante ne seen mbokk jullit la même bu dee ne ñoom ñoo bokk mbokk day mbokk jullit lañ mbokk ay mbokk deret ñoom ñu neexoog ay yéefér yoo xamante ne nii ñoom yakfuruuna billahi wa bi rasulih moo leen gënal fopp am na ak ay ay ay lien ak ñi nga xam ne ñooy seen mbokk jullit yi loolu lépp nag feebar la ba pare nag mu jàpp ne fii mu ne moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoo gën ci kaw suuf wal iyaadu billah kon nag boo bëggee am condition yi bëgg am ci appartement yi yonent bi alayhi salaatu wassalaam doo nekk koo xamante ne nii da ngay sélectif doo nekk koo xam ne da ngay select da ngay da ngay da ngay sélectionné ñi nga xamante ne nii ñoom ngay may sak sak sak cofeel wala ñi nga xamante ne ñoom ngay jàppale déedéet maa daama nit ki waxuma la jullit kese di ngay àgg foo xamante ne nii mooy ne affaire bi li ngay jàpp mooy képp koo xamante ne nit la mooy ne man dama koy teral dama koy jàpp dama koy sopp ndax lan parce que borom bi subhaanahu wa taala waaye rawatina ki nga xam ne nag jullit la ndax kooku mooy sama vrai vrai mbokk ki nga xamante ne nii li ñu boole mooy li ëpp li gën a màgg li gi raw loo xamante ne moo boole moo mën a boole ay nit moo al islam kon suñu borom subhaanahu wa taala ginnaaw googu nag mu daal di ñëw di wax nag ci loo xamante ne nii képp koo xamante ne nii bëgg naa am ci appartement yonent bi alayhi salaatu wassalaam jikko yoo xamante ne nii fokk mu denc moom mu ne yaa ayyuha alladina aamanu laa yasxar qawmun min qawmin asaa an yakunuu xayran minhum wala nisaa'un min nisaa'in asaa an yakunna xayran minhun wala talmizu anfusakum wala tanaabazu bil alqaab bi'sal ismul fusuuqu ba'dal iimaan wa man lam yatub fa ulaa'ika humuz zaalimuun suñu boroom subhaanahu wa ta'aala mu ne yaa ayyuhal laziina aamanuu yéen ñi ngeen xam ne yéen a gëm laa yasxar qawmun min qawm bu muy saboote qawmu nay nit min qawmin bu muy saboote ñeneen bu ab tukulóor di saboote ay séeréer bu ay séeréer di te saboote ay balant bu ay balant di saboote ay soose waaye bu ay africain di saboote ay ay waaye bu ay asiatique di saboote ay ay ay laa yasxar qawmun min qawm waaye mooy bu ay mbooloo bu ay mbooloo di daal di saboote yeneeni mbooloo ndax kat ña ngay saboote asaa amaana an yakunu ñoo ñële ñuy tuutal ka saboote nekk xayran gën minhum gën leen ñoom ñële ñoom ñooñee saboote wana nisaa'un du caagante ay jigéen bu ay jigéen di daal di saboote min nisaa'in ci ay jigéen noon waa waa waa kuréel sàngam waa waa waa waa waa waa association sangam les femmes de tel les femmes de de de ginnaaw raay bu ñu saboote les femmes de Thiaroye-sur-Mer les femmes de Pikine ñaari tali bu ñuy saboter les femmes de ñeneen les femmes de Almadies association des femmes de Almadies bu ñuy saboter ñi nga xam ne ñooy association des femmes de Colobane ndax asa amaana gaa yooyu ay yakun na jigéen ñoo ñële ñuy saboote nekk xayran gën min hun na ci ñoom mooy na yow xamoo fan nga nekk moos yow ci yow ci liste bi liste mu gëneel bi xamoo foo ciy positionné wu wóoru la sax ndax sa tura nga fa nga nekk fi di saboter waate asaa an yakunna xayran minhun amaana jigéen ñoo ñële ngeen di saboote mooy mooy mooy amical boobale wala lu mu man di doon wala mbooloo moomale asaa amaana an yakunna ñu nekk xayran minhunna gën ñi nga xamante ne ñooy jigéen ñi leen di saboote kon nag mbir mi lool la kon laa yasxar qawmun bu ay góor di saboote ay góor ndax ñu amaana góor ñi ñiy saboote gën leen wala nisaa waaye bu ay jigéen di saboote ay jigéen ndax amaana jigéen ñoo ñële daal di leen gën mu ne nag wala tan wala tanabazu bil alqab wala tanabazu bil alqab wala talmizu anfusakum wala tanaabazu bil alqab suñu boroom subhaanahu wa ta'aala mu ne wala talmizu wala talmizu anfusakum bu leen di ayibal seen bopp lool mooy lan mooy jullit bi bés boo ayibalee sa mbokk jullit xamal ne sa bopp ngay ngay ngay ngay ayibal rek ndax al mu'minu miraatu axi aji ngëm yàlla ji de mooy mooy mooy mooy mooy seetu ki nga xamante ne nii mooy mbokkam mooy ne na leer ne lépp loo xamante ne nii la gis ci mbokkam ba di ko ayibal daa fekk ci moom la nekk ndax walaa ahli ala qadri ahlil azmi tati l azaimu wa tati ala qadri l kirami l makarimu mooy loolu la mooy ne affaire bi nag loolu la mooy nit ki gis bés boo fi ayibal nit ci ay bëtëki wax di saboote nit ñi nga xam ne di daa fekk ne noonu nga mel rek waajoo xamante ne nii moom jàpp na ne moom moom mooy ku jóg mu sikkal la kooku na xam ne moom moo sikk daa tax moom mu ni mu sikk moo tax moom ay sikk gese lay gis ku mu gis jàpp ne waaye kii moo ko gën daa fekk ne gaayee ko gën rek moo tax moom noonu loolu rek la moo tax mu ne wala talmisu anfusakum ah mooy bu nekk ñoo xamante ne nii dangeen di ay balante ci ay kàddoo ki seen làmmeñ yi wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab wala tanabazu bil alqab te bu leen fi nekk nag ci seen sobriquet yi ngeen di joxante mooy ne bu leen nekk ñoo xamante ne nii di joxe nit ñi tur yoo xamante ne nii nit ku neexu ko di ayibal nit ki ci tey tur yoo xam ne nga koy jox di ko joxay tur yoo xamante ne nii du ko neex mooy par exemple nga ñëw fekk nit ki toog nga naan ko yaa kaafir wala yaa faasiq wala yaa munaafiq te yooyu neexu ko koy woowe yooyu noonu dafa xaraam walla nga ñëw fekk koo xamante ne nii tur la boo xam ne neexu ko yow nga xam ne neexu ko koy woowe saa su ne loolu la suñu boroom subhaanahu wa taala daf ko tere moom la ne wala tanabazu bil alqaab bu leen nekk koo xamante ne nii da ngeen di joxante ay sobriquet seen turi yi ngeen ci tooñante koo xamante ne nii moom bëggul ngeen koy woowe ñay ngeen bëgg ko di ko woowe su ne suñu boroom ne loolu bu leen ko def waaye koo xamante ne nii tur boo xamante daal neexu ko bu leen ko ko woowe naan man daal sama yoon na ci newul wal man daal sawaay nii laa koy woowe déedéet nit ki da ngaa war a respecter li nga xamante ne nii mooy sa moroomu julit loo xam ne bëggu ko waroo ko dif ko woowe wala tanabazu bil alqab waajoo xamante ne nii moom mu ngi tudd euh, cheikh ngeen naan ko xës te neexu ko yooyu yëpp suñu boroom ne bu leen ko def de yooyu dafa ko tere bi'sa al ismul fusuuq ba'da al iimaan bi'sa aka ñaaw al ismul fusuuq tur bi nga xam ne turu kàccorte la baadal imaani ginnaaw ngëm yàlla waman lam yatub képp koo xamante ne nii képp koo xamante ne nii lam yatub moom de tuubul fa ulaa'ika kookale wa ulaa'ika ñooy ñele humu zaalimuuna ñooy ñi nga xamante ne nii ñooy tooñkat yi mooy ne képp koo xam ne nii nga mel boo bëggee am appartement ci kër bi alayhi salaatu wassalaam foog nga sàmmoon teg lii bàyyi yi ngeen di saboote nit ñi yi ak xeebaate yeeg jàpp ne yéen gën nit ñi parce que man kat man ab noir laa maa gën gaa yi wala man ku weex laa ma gën gaa yi wala man tariixa sàngam laa bokk kon par conséquent maa gën gaa yi ba pare di doyadal nit ñi koo gis daal di koy xeeb ratul xayri al xayri anil jàpp koo gis jàpp ne yaa ko gën loolu yëpp suñu boroom daf ñu ko tere ne loolu ak saboote wante nga gis ñoo xamante ni nii ñoom mooy ne foo leen fekk rek ñu ngi saboote ñu ci des naan ah gaayaa de alhamdulilah mu nga xam ne fu ñu ñëwee la lenn la ñuy def mooy ne foo leen gisee ñoom saboote waate kese ndax bañoo jàpp ne ñoom ñooy modèle yi gën a mat aloor ko duñu dara boo seetloo gaa yooyu bokk nañ ci ñi nga xamante ne ñoo gën a doyadi suñu boroom subhaanahu wa taala mooy ne mbir mi jullit bi dafa war a jàppe bokku jullitam kom li wax ne innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum looloo war a dox waaye waruñu fee nekk ku nekk di di xeeb sa moroom ak tamit di jàppal sa moroom jàpp ne yaaku ko gën jàpp ne fii mu ne doo seen moroom déedéet loolu yëpp da koo tere ak tamit li nga xamante ne ayibayante ayibalante yi yooyu yëpp daf koo tere moom subhaanahu wa taala mooy jullit bu bëgg am ci kër li ngeen kër yenente alayhi salaatu wassalaam néeg doo ayibal sa mbokk jullit te tamit doo jàpp ne yaa gën nit ñi te doo fi nekk di woote nit ñi loo xamante ne nii tur yoo xam ne ak sobriquet yoo xam ne neexu leen nga nekk di ko woowe nit mooy lu neexul jullit amoo droit di ko woowe bu dee ne mbir moo mala li neexu ko nga ñëw di ko woowe noonu ngir li koy merloo déedéet kon mu ne wattaqullah wa man mu ne bi sa aka ñaaw parce que tur yoo yi ngeen di joxe al ismul fusuq ak tur yu ñaaw yooyu ak a ñaaw baadal imaani ginnaaw bi nga xamante ne mooy ngëm yi turu ngëm yàlla yi ñamoon mooy ne ginnaaw ngëm yàlla gi xoole yenn tur yi nga xam ne moom la gaa yi joxe da ngay gis ñoo xam ne seen tur yi ni mu neexe ay ñu naan leen ay muhammadul amin ñii naa ni lem zoob ak lu kenn xamul mooy tur yoo xamante ne nii tekkiwuñu dara nga ñëw loolu xam nga bii saaka ñaaw al ismal fusuq tur yi nga xam ne mooy tur tur turu ñam génn topp yi ba'da iman ginnaaw tur ngëm yàlla yu neex yii te jaar yoon ak li nga xamante ne mooy ginnaaw ngëm yàlla ngeen dem di leen di pousser ci fusuuqaku kàccoorte mu ne nag loolu nag waman lam yetub moo tax lii dafa bokk ci bakkaar yi nga xamante ni képp koo xam ne noonu nga mel da nga war a gaaw daal di ciy tuub daal di ciy génn moo tax mu ne waman képp nag ko xamante ne nii tuuboo ci lii fa ulaa'ika gaayoo yele joxoñ leen joxoñ bu sori ndax bon yi mooy mooy jikko yu bon yi nga xam ne moom lañu ràngoo mu ne gaayoo yele fa ulaa'ika gaayoo yele humu zaalimuun ñoom dañooy tooñkat yi fa boroom bi subhaanahu wa ta'aala suñu boroom ne yaa ayyuhal ladiina aamanu ijtanibu kasiiran mina zanni inna ba'da zanni wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha inna allaha tawwabur rahim suñu boroom subhanahu wa ta'ala mu ne yaa ayyuhal ladina amanu e yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal ijtanibu na ngeen mooy tandiko kasiiran li ëpp min az-zanni ci ay njort ndax inna ba'da az-zanni lenn ci njort yi ismun bàkkaar la wala tajassasu mu ne bu leen espionnante wala yaghtab ba'dukum ba'da te bu jëwante ayuhibbu ahadukum ndax kenn ci yéen dafa bëgg añ yaakula muy lekk laxma axiihi euh, yàpp mbo mokkam maytan fekk mu faatu ba pare fa karitumu xam ngeen ne loolu lu ngeen bañ la de kon nag wattaqullaha na ngeen ragal buur yàlla subhanahu wa taala inna allah ndax buur yàlla tawwaabun aji yërëmaa aji jéggalaa koon la rahimun aji yërëmaa koon la kon suñu boroom subhaanahu wa ta'ala mu ngi tere fii jullit ñi loo xamante ne nii mooy képp koo xamante ne nii bëgg ngaa am ci appartement yonent bi alayhi salaatu yoo yële mooy na jikko ju mel nii kon bi mu njëkk a wax foog mu den ci yow mooy ngeen moytu njortu yu bari nga xamante ne foo gise ñaar ñu taxaw rek nganaan naan boo demee man la ñuy jëw boo demee man la ñuy wax lii boo demee ci man la ñu ne koo dégg muy wax téléphone sax nga ne boo demee man lay wax ci man la ne loolu mu ne loolu noonu nag na ngeen ko moytandiku lu tëb rek ngeen njort njort yu ñaaw naan gaay yi lu xew rek boo gisee gaa yu taxaw sax nga ne gaayalee haa ci man la ñu ne wala nga gis gaa yoo xamante ne nii ñee nañu nañ daje bés sàngam kër sàngam kër kër diw nga boo demee man mii li tax invité wuñu ma walla li tax woowuñu ma c'est sûr que samay mbir lañu war a nekk suñu boroom ne loolu nag na ngeen ko moytandiku moytandiku leen kasiiran mina zan lu ëpp te bari ci li nga xamante ne nii mooy ay njortu yu ñaaw ay njortu ndax inna kathiran min inna ba'da zanni ndax lenn ci li nga xamante ne nii mooy ci njortu yi lenn ci njortu yi ismun bàkkaar la wala tajassasu te leen espionné wante mooy ne di espionné wante ñii di déglu gaay yi di yëddu nit ñeeg bu nit ñi wax ngay déglu fee di di leen yëddoog ak boo kii di espionné mu loolu bu leen ko def bu leen ko defalante wala yaghtab ba'dukum ba'da beneen bi mooy bu leen nekk ñoo xam ne ay jëwkat lañ mais gis nga yii nii nii ku mu dal kenn boo seetloo mooy ku ci am benn rek da ngay am yii yépp da koy am foo fekk waajoo xam ne dafa bari njort yu ñaaw foo ko fekk mooy day nekk koo xam ne day espionner gaa yi waaye it day mel na day nekkub jëwkat ndax parce que bu espionner ba pare foog mu am ñu ngi ko waxal te ñooñu bu ngi koy wax mooy ne de toute façon mooy jëw lay def te yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon na ana lan mooy jëw nee na zikru ko axooka bi ma yakra nee na mooy ngay tudd sa mbokk jullit foo xamante ne nii bëggul woon nga tudd ko ay nekk fi naan man moom ñeme naa ko man ñu jàpp la ngay jëw nga naan boo man moom ragaluma ko loolu noonu man ñeme naa ko waxaat bu fi woon loolu teewul muy jëw ndax mbir mi lenn rek la nekkul ci ñeme nga ko ñeme woo ko mbir mi mooy est ce que waa ji moom bëggoon na lii nga koy nettalil feneen wala nga koy wax feneen lool keesee la ñu ne ko yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam xoolal nag bu dee ne moom loolu muy wax amul mu nee ne bu dee ne loolu muy wax ci mbokkam new fa moo gën garaaw mooy da koo duural da koo waxal loo xamante ne nii mooy ne da ko waxal loo xamante ni nii mooy ne lu amul la kon nag affaire bu mu ngi noonu kon loolu la mooy ne lii daal ay ay ay dégâts la rek ku ci am benn ku fexe ba benn bi nekk sa jikko mooy foo jaar da ngay am yeneen yi dis euh, mooy mooy njort yu bari da espion ngay ne waaye it jëwkat bu mag international ngay nekk mooy na yow lekk moo tax suñu boroom nag daal di ñuy melal li nga xam ne mooy dëgg-dëgg xaqiiqatul ghiba mooy dëgg-dëggu jëw mooy lan dëgg-dëggu jëw mooy lan moom yonent bi alayhi moom suñu boroom subhaanahu wa ta'ala daal di ñu koy wax leeral ñu lan mooy dëgg-dëggi jëw mu ne ñu lan mooy ayuhibbu ahadukum mu ne est ce que kenn ci yéen sopp na te bëgg na an yaakula lahma axii muy lekk li nga xamante ne nii mooy yàpp mbokkam axiihi maytan fekk mu faatu yow nga am sa mbokk boo xam ne dafa faatu ñu denc ko ci almeer yi nga bàyyi ba gaa yi suul ko ba dem nga daal di yër lu gis ne almeer yi wéet na nga bàyyi ba guddi nga yor sa peel ñëw gas ëndaale sa paaka daal di koy sulli teg daal di dindi perkaal bi dagg teg jël yàpp jël tànk di dagg jàpp lex bi daal di dagg jël sa benn booli daal di teg wala sa benn marmite daal di teg dem sa kër daal di soos def ci say jimboo ki say xorom ak say sobleeki yooyu commencé xéewlu mu ne loolu la loolu mooy jëw xam nga gaay fii mu ne moo tax mu ne fa karitu mu xam nga lii ku ko dégg rek dañ naan waay sawaay nag yow li ngay wax dafa ñàng ko suñu borom ne waaw kay mu ngi noon fa karitu mu xam ngeen ne loolu ma leen wax lii ma leen wax fa karitu mu hu yéen ñépp a ko bañ mooy ne loolu ku ñu ko wax nga ñaawlu ko léegi nag waa jiy jëw nag noonu la rek mooy bés boo fii jëw sa bokk jullit xamal ne mooy yow dangaa mu ngi mel ni dangaa dagg yàppam toog di ko lekk di ko coob di ko lekk loolu ngay def te loolu borom bi subhaanahu wa ta'ala moo ko wax kon loolu mooy xaqiiqatu nami mooy xaqiiqatul ghiba dëgg dëgg jëw mooy lii kon loolu garaaw na xoolal léegi nag li mu nekk li nga xam ne mooy ne ab daala udal mooy ne mooy kii la boo xamante ne nii mooy dafa nekk loo xam ne virus la boo xamante ne nii buy yàqaate la bu catastrophe boo xam ne day day day day day mais mais dafa tas fépp daanaka jëw moom bokk na li gën a tas mooy da gis nit ñu baax ñoo xam ne sax mooy feebaru jëw moom mooy jóguñu ci mooy ne mooy nu ñu man di kii moom foo jaar ñu jëw yooyu yépp nag Iblis a ko def mooy dañuy fexe comme que manuma koo jaar fenn naa ko jaare nag ci muy wax ci deru nit ñi fu mu nekk rek jàpp ne moom yoonam newu ci parce que moom xam na wala lii di daganal la loo xam ne borom bi subhaanahu wa ta'ala moom moo ko waaw kon nag affaire bi loolu rekk la mooy ne loolu lu jara bàyyi xel la nag kon nag affaire bi loolu mooy jëw ay ñeme naa kooku bu ne woon ma wax ko loolu lu dara mooy zikru ko axaaka bima yakra loolu la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di tekkee ne mbir mi mooy dara mooy ne tudd sa mbokku jullit loo xamante ne di tudd ci moom loo xamante ne nii daf ko mooy neexu ko lool kese la kon loolu mooy jëw mu ne yii nag xam ngeen ne lii ma leen exemple bi ma leen jox misaal bi ma leen jox ci seen mbokku jullit ngeen jàpp ko di lekk yàppam mu génn àddina ngeen dagg ko di lekk yàppam gis ngeen misaal moomu fa karitumo yéen ñépp a ko bañ kon nag suñu boroom ne wattaqullah na ragal yàlla inna allah ndax buur yàlla tawwaabun koon la rahimun aji yërëmaa koon la inchaa allahu taala kon gis nga lii nii mooy beneen jikko boo xamante ne nii il faut ku bëgg am appartement ci kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam fokk nga dàqoog lii nga taqoog jikko yii nii mooy nga bàyyi ko mu set wecc ci yow nga nekk koo xamante ne nii mooy ne da ngay takku dangay mooy yii day deñ sab xol ak yi njëkkoon a wax sànq mooy di xeebaateeg di tuutal nit ñeeg jàpp na yaa leen gën ak di leen woo tur yoo xam ne neexu leen ak di leen jox ay sobriquet naan xoolal borom ndoket bu gàtt beeg ngeen tudde ko loo xamante ne neexu ko ngeen koy wax loolu yépp di jëw di xeeb nit ñi koo gis jàpp na yaa ko gën te nag yaa ko gën di ci ay wax mooy fii mu ne koo fi wax yu mel nii mu ne la noo man loolu moom man ñépp man nit ki li ma ko soppee fii mu ne li ma bëggal sama bopp laa ko bëggal te waxul dëgg ndax bu jëf jotee rek ngay xam ne waa ji waxul dëgg loolu nag buur yàlla xam ne al saadiq min al kaadib suñu boroom xam ne kiy wax dëgg ki nga xam ne day expliquer day nar kon loolu leer na loolu mooy kon jullit boo xam ne dafa bëgg am appartement ci kër alayhi salaatu yu mel noonu daal di denc ci moom waaye denc ci moom njortu yu bari ku yëngu rek mu njortu ci moom waaye espionné tamit du ko nekk waaye jëwit da koy bax loolu il faut mu ba ko léegi nag yeneen yi nga xam ne ñoo ci des ba léegi ci jikko yi nga xamante ne nii moom la nit ki war a respecter ci saar bii ngir mën a am ci appartement yii mooy il faut mu respecter leen te di leen doxe yooyu inshaa allahu taala lañ koy àggale ci jotaay bii di ñëw muy aaya treize fi suñu boroom subhanahu wa taala di wax naan ya ayyuhan naasu inna xalaqnaakum min dhakarin wa untha wa ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila li ta'aarafu